سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون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 wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad tijani wa xulafaihi muhtadin wa ahli tariqatihi raizina arrabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam eh, ñu ngi woon ba tey ci tafsiru suratul ma'aarij ba ñu yegg si woon fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim kallaa innahaa lazaa nazzaa'atan lish-shawaa tad'uu man adbara wa tawallaa wa jama'a fa aw'aa sadaqallaahu al-'aziim mu naan kalla jajjul innaha naka sawara si day laza mooy laza nazaatan aji bijji aji rocci li shawa ñeel cëri yaram yi tad'u day woot man képp koo xamante ne adbara dafa wane ginnaaw wata wallaati mu dummóoyu maanaam dummóoyu borom bi subhaanahu wa Ah, gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy njàngat yi maanaam tab gisoon nañu li aju ci ah, kaddu yi baat bi ah, leeraloon nañ ko walillahi alhamdulillah ci suñu borom subhaanahu wa taala ubbeewoon naka noonu tàmbali woon nañu ci di leeral li nga xam ne moom mooy jàngat yi nekk ci suñu aay gisoon nañ ci ba ci ne li nga xamante ne la aay di tegtale mooy aji jomb jee jaamu di nga xamante ne Eh, lu bon ci la nekkoon loolu moom moo tax borom subhaanahu wa taala faye ko te mooy eh, benn ci eh, cër ci benn xaaj ci xaaju sawara yi muy benn kaaw di ab niveau maanaam souterrain ci biir sawara muy ci darakaatu safara yi maanaam mu nekk ci ñaareel bi gisoon nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ciy dugg benn ku ci nekk kenn ku ci nekk fa nga cay nekk ci safara ñu gisoon ni borom subhaanahu wa ta'ala tudd na juróom-ñaari maanaam bërëb ki nga xam ne ñooy juróom-ñaari bërëbu safara yi gisoon nañ ci jahannama maanaam nga xam foofu la dajale ñëpp ah, te ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a doyadi maanaam ñi gën a ñi gën a ah, maanaam ah, néew mbugal ci biir safara ñooñu dañuy ñoom ñooy dem jahannama Euh, te ci kaw partie bi nga xam ne moom mooy bi ci euh, gën a euh, sedd moom foofu la jullit ñi di nekkee ñi nga xam ne ne borom subhaanahu wa ta'ala natt na leen ba ñu sàggan ba nga xamante ne dugg nañ sawara wala boog ñi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala jéggalu leen te it kenn rammuwu leen ñooñu tamit dañuy daal dugg ci jahannama mu am nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi nga xam ne kenn ku ci nekk solo niveau bi nga ne maanaam sa niveau mbon ah loolu moom mooy tax nga dugg biir sawara ñu gisoon ne fi nga xam ne moom mooy fi gën a suuf suufe moom mooy fi borom bi subhaanahu wa ta'ala dig naafiqi te moom mooy haawiya mooy bërëb boobu nga xamante ne eh, dafa yàqu carrément mooy haawiya te mu nekk place bi nga xam ne moom mooy bi gën a suufee ci bu fekkente ne dañuy rot maanaam day rot di wadd ci suuf eh, foofu moom moo tudd haawiya ñu gisoon ne tamit comme ni comme ni ko borom subhaanahu wa taala waxee ne innal munaafiqiina fi darakil asfali minan naar naka naafiq ñoom ñooy ci place bi nga xam ne ñoom ñooy bi suufi ci biir safara te itam lool moom mooy li nga xam ne moom la euh, firawna euh, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu firawna yi comme ni alquran dafa wa yawmal qiyaamati euh, adxilu aala firawna ashadda al azab bisub àllaaxira bisub taxawaay bu ñëwee dinañ ne nag ah, maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñu Firawna dinañ la leen dugg leen ci gën jaar tar ji mbugal kon ñooñu tamit eh, foofu maanaam eh, ñooñu Firawna ñooñu foofu la ñuy dugg tamit si nga xam ne moom mooy di gën di tar ji mbugal naka li nga xamante ñi nga xamante ne tamit Maa'ida bu yent yàlla Isa bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxoon ci yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam ñaanoon borom bi subhaanahu wa taala mu daal di wàcc ak xeetu nganale boo xamante ne ci taabal lay doon bu ko defee nit ñi daal di cay lekk mooy xissa boobu nga xam ne moom lay nekk di ci jeexitalu sóoratul Maa'ida ñooñu tamit euh, képp koo xamante ne da nga caa euh, lekk ba noppi weddi yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi mu wax fa inni munazziluha alaykum maanaam danaa ko wàcc ci yéen waaye nag képp koo xamante ne fa man yakfur ba'du képp ku weddi nag ci yéen fa inni u'azzibuhu 'azaban la u'azzibuhu ahadan min al xamal ne danaa ko mbugal moo xamante ne du ma ko mbugal kenn ci mbindeef yi maanaam kon ñu daal di xam ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci place boobu mooy bi gën a bon ci biir sawara place ñi nga xamante ne ñoom ñooy tooñ di weddi yàlla ak ñi nga xam ne ñoom ñooy woote woo ak yenent di wax ne ay yenent lañ ak di e, maanaam di di sonal yenent yi alayhi salaatu wassalaam kom ni alquran waxe wa man azlamu man iftara ala kadiban aw kadaba bi ayatihi ana kan mooy ki gën a tooñ ki nga xamante ne day sosal yàlla di di di di di sos ah, wala book keneen ki naan ak ah, beneen ah, maanaam ci beneen aayam wax ki nga xamante ne moom danaan uhiya ilayya wala mu yuha maanaam danaan uhiya ilayya wax yu nañ ma te fekk moom wala mu yuha ilayhi shay'un te moom kenn wax yu ko dara ñooñu tamit foofu la ñu nekk ci place boobu gën a tuuti ci safara kon ñu daal di ciy gisee ni nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem biir safara kéem nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk biir na ñooñu kenn ku ci nekk borom subhaanahu wa taala daf lay fay ci lu askanonte ak sa ak xeetu doxalin bi nga xamante ne moom nga nekkoon ci adduna kon nag képp koo xamante ne da ngaa ci adduna maanaam da ngaa ci adduna euh, di def lu bon euh, nit ki euh, bu boobaa bu ko bu fekkente ne borom subhaanahu wa taala nattoo na ko mu dugg sawara bu boobaa lu askanonte ak mbonam rek loolu lañ koy daal di fay. Euh, comme ni nga xamante ne noonu la alquran waxe wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha euh, payuk daal mooy lu lu mel ni moom euh, waaye bu dee aljanna mu ne hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan waaye waaye ndax rafetal maanaam gi nga xam ne moom la ñuy nit ñi di rafetal ci àdduna am ndax am na beneen fay budul àjjana bi nga xamante ne moom mooy dayoog rafetal kon kenn ku ci nekk ci niveau boobu maanaam moom moom lañ lay faye naka noonu ñi nga xamante ne tamit ñoom ñuy sóobu ci yoonu yàlla tamit kenn ku ci nekk borom subhaanahu wa taala daf koy fay ci lu askanonte ak li nga xamante ne moom la doon jëfee fi moom moom la doon def ki nga xamante ne dafay sóobu maanaam di daj di yulli dayeg coonoom eh, ci ay ay mboole mbiram yi ko du ak ki nga xamante ne eh, moom eh, dafa sàggan ci xeetu ci yoonu yàlla am ci yàlla naka noonu ki nga waaye nag coono yi bi ci gën a màgg moom mooy coonoy xol loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala bu ñu xoolee mboolem yi nga xam ne moom mooy xeetu mbugal yi ak mboolem xeetu fay yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ëpp ñu muy fay maanaam ñi gën a rëy mooy ñi nga xamante ne seen xol ah, seen jëf yooyu jëf yooyu jëf la loolu moom moo tax nit ki bu fekkente ne dafa dem safara ngir ne la ko fa yóbbu moom mooy cër jëf yoo xamante ne jëfi cëram yi la kooku mën naa am yaakaar ci ne du fa yàgg wala boog bu fa yàggee maanaam faw dana fa génnee ngir ne la ko dugal safara loolu jëf la joo xamante ne cër yi ñoo koy def ammaa ki nga xamante ne moom dafa dugg safara parce que dafa euh, doon jëf ay jëf yoo xamante ne la ko ko yóbbee moom mooy ay jëfi xol kooku moom euh, bu duggee safara euh, mën na daal di jàpp ne xëy na du fa génn wala boog su fekkente ne génn na fa itam génn gi génn gi du du mën naa bañ a noona loolu moom moo tax jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci jëf yi moom mooy jëf yi nga xamante ne ñoom ñooy jëfi xol waaye jëf yi nga xamante ne tamit ñoom ñooy yées jëf yi ñoom ay jëfi xol jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci jëfi yi moom mooy jëm yàlla ak ragal yàlla te loolu sax moom mooy euh, euh, moom mooy kenok wilaaya wilaaya ci loolu la tegu mooy jëm yàlla gu dëggu te raxul dara ak ragal yàlla gu sell boo xamante ne Euh, nit ki euh, comme ni borom subhaanahu wa ne ginnaaw ba ñu gëmee mu daal di digal nit ñi ni ngeen ko ragal mu daal di fattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun na ngeen ragal yàlla bi nga xamante ne moom mii ci moom dong kese rek moom ngeen gëm kon loolu moom mooy euh, moom mooy ci wilaya waaye nag lu nit ki di gën di jëmbat ay jëfi xol yu rafet ci biir xolam lu demee nekke muy sant yàlla fu mu toll xol bi di sant yàlla di gërëm borom bi subhaanahu wa taala mu sopp yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu sopp mboolem yeneen ci alayhim salaatu wassalaam ak mboolem nit ñu baax ñi ak nit ñu sell ñi loolu moom mooy nga xamante ne moom moo koy jegeñal borom bi subhaanahu wa taala naka noonu euh, bu fekkente ne tamit dafa amee yeneen jikko yoo xamante ne dafa nekk ci xolam di wéeru ci borom bi subhaanahu wa taala ak ci kanamam naka noonu di deñ ci sa xol lépp loo xamante ne xeetu rëy la ak xeetu bañ lépp loo xamante ne euh, lu euh, dëgg la maanaam ak naka noonu tamit bàyyi dindi ci sa xol lépp loo xam ne xeetu xeebaate la ak yu mel noonu ak di di di di sa mbir yëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala ak di sopp ak di euh, di di am di am yërmande ci mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi waaye tamit mboolem mbindeef yi rek nga am yërmande ci ñoom naka noonu nga sopp leen ngir ne buur yàlla borom bi subhaanahu wa moom mooy ci leen amal ak yu noonu yooyu yëpp ñoom ñooy jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a màgg ci jëf yi ngir ne ay jëf la yoo xamante ne ay jëfi xol la lool képp naka noonu di def te rek yàlla rek tax te di bàyyi tamit te yàlla rek tax di bëgg te yàlla rek tax waaye tamit di bañ te yàlla rek tax yooyu yëpp tamit moom mooy jëf yu jëf yu baax yi comme li nga xam ne noonu la ñu laaje woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko man awliya'ullah alladhi man awliya'ullah mun alladhina idha dhukiru dhukira allah ñu laaj ko ñooñu ñooy ñan maanaam ñan ñooy wàllu yàlla yi ñi nga xamante ne alladina iza zukiru zikirallah maanaam ñooy ñi nga xamante ne ñoom saa yu ñu leen tuddee dañuy tudd yàlla wala boog iza ru'u zikirallah saa yoo xamante ne dañ leen gis rek dañuy fàttaliku yàlla xel yi day daal di dem ci yàlla moom mu daal di ne mooy ki nga xamante ne yuhibbu lillah wa yarda lillah wa yubghidu lillah wa wa yaghdabu mooy ñi nga xamante ne ñoom dañuy sopp ngir yàlla waaye tamit dañuy kontaan ngir yàlla dañuy bañ ngir yàlla te dañuy euh, euh, mer tamit ngir yàlla ñooñu ñoom ñooy walli yooyu te loolu boo xoolee jëf yooyu ay jëfi xol la mooy loo xamante ne saa yoo gisee lu naqari borom subhaanahu wa taala loolu tamit naqari ngir jëmmi ne lii borom subhaanahu bëgg ko naka noonu tamit su fekkente ne dafa am loom looy loo loo gis te nga xam ne lii kat borom subhaanahu wa taala daf koo sopp loolu mu sababal ci yow sa xol ci nga sopp loolu nga daal di cay bëgg naka noonu boo gisee nit ku baax nga daal di kontaan ci mbaax ki nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala defal naka noonu soo gisee koo xamante ne ku doy waar la nga daal di sant borom bi subhaanahu wa taala ci ni nga xam ne noonu la la soreelee mboolem xeetu jikko yooyu ak tamit naka la la borom bi subhaanahu wa taala de maanaam eh, tamit kooku nga daal di xoole ko butu yërmande bañ koo maanaam nag waaye tamit nga daal bañ li nga xamante ne moom la nekkee loolu yëpp moom mooy li nga xamante ne yooyu yu mel noonu yooyu ñoom ñooy yi nga xamante ne eh, ñoom ñoo gën a tedd ci xeetu jaamu yàlla yi te loolu moom mooy waral nit ki eh, naka di toroxlu ci borom bi subhaanahu wa te mooy eh, li nga xamante ne dafa jomb ci borom bi subhaanahu wa mooy di toroxlu ak nit ki di wàcce boppam di bañ di gis ngëneel ci kaw ci kaw kaw maam ci ngëneel ci kaw yeneen mbindeef yi naka noonu jëf yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën a bon tamit te ñooñu ñoom ñooy yi sababal nit ki di dem safara yooyu tamit yooyu la maanaam li tax nag ñu daal di taxaw ci buntu bi yaatal ko ci euh, maanaam mooy mooy safaanu yi dinañ ci ñëw léegi li tax nag balaa ñu yeggali ci loolu li tax ñu taxaw ci euh, buntu bi euh, yaatal ko nii wala boog taxaw ci nii mooy ne dafa fekk ne borom subhaanahu wa ci saar bi daf ci wan yoon yi nga xamante ne moom la ñuy jaar ngir ngir dem ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu daal di joxe exemple ñi nga xamante ne lan moom moo waral ci ñoom ñu nekk ñoo xam te ne dañuy texee ak lan moo waral ci ñoom ñu nekk ñoo xamante ne maanaam seen soobu wuñu waaye yamuñu ci ñàkk soobu waaye tamit ñu daal di wàcc maanaam daal di daanu euh, euh, euh, ndërmeelu ci biir sabara maanaam loolu lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy di ko sababal loolu du fekk ne ay jikko yu yoo xamante ne ñoom la ñu amee ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy ñi soobu dem ci borom bi subhaanahu wa taala ñoom dañoo melowoo jikko yi nga xamante ne ñoom dañoo safaanoo ak yooya yoo xamante ne moom borom bi subhaanahu wa taala am na yu bari yoo xamante ne leeral na ko ci wala boog li nga xamante ne moom mooy li ci ëpp solo ak ni nga xamante ne moom mooy doxalin wu mag bi yooyu yëpp leeral na ko ci insha allahu taala dinañ ko gis bu ñu yegsee ci fi muy waxee naan illal musalliin maanaam aayooyu ba ci ulaa'ika fi jannatin mukramun yooyu yëpp insha allahu taala buñ ci yegsee dinañu gis loolu te dinañu ko yaatalee foofa waaye li nga xamante ne moom mooy euh, fii liñ ci taxaw rek moom mooy jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci xol bi te lool moom mooy euh, yi nga xam ne ñoom ñooy yu yi nga xam ne ñoo jara mooy te dëkku te képp koo xamante ne nekk na ci sa xol yooyu ñaare day faral di dugal nit biir safara loolu moom moo tax ku mel ni euh, bu ñu xoolee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax ci wàllu jikko yu bon yooyu ci yi nekk ci xolu doomu aadama ba tax muy dugg ci bërëb bii nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax la va bi mu naan imayatul qalbi daa un la dawaa alahu illa duxul la va ma walladi zalama maanaam euh, gëm ngëm ngëm maanaam euh, gumba xol silmaxa xol mu ne loolu feebar la boo xamante ne amul saafara nit ki su fekkente ne dafa silmaxa ci xol nanguwul gis borom bi subhaanahu wa taala ci du gis li nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala di feeñoo ci biir ak ci biti ci mboolem mbir yi naka noonu du gis dëgg te nangu koo ràññee te nangu koo xam kooku noonu moom mooy ki nga xamante ne boo boo maanaam xolam dafa daal di nekk maanaam mbàjj dafa tegu ci kawam moom mooy wa ala wa ala absaarihim xishawa seen gis-gisu xol yi borom subhaanahu wa taala maanaam daf cee wàcce ak mbàjj maanaam mbàjj bu diis a diis ba nga xamante ne nag mbàjj googu daf leen di dugal ci biir lëndëm lëndëm googu nga xamante ne dafay mujj nekk lëndëm kukku ba nga xamante ne euh, zulumaatun ba'duha fawqa ba'din lay doon lëndëm goo xamante ne lenn li day tegu ci kaw leneen loolu te li koy waral moom mooy bakkaar yooyu nga xamante ne ñoom ñooy lëndëm yi loolu nag moom mooy waral ci moom mu daal di am li nga xam ne moom mooy silmaxa xol loolu bu boobaa silmaxa xol googu moom mooy jur ci moom euh, mu daal di dugg bërëb bii nga xamante ne moom mooy lava te loolu moom mooy rek li nga xam ne moom mooy saafaraam amul beneen saafara lu dul xanaa dugg lava Euh, te lëndëm boobu borom bi subhaanahu wa ngi koy melale ci alquran ci suuratu nuur maanaam saar bi nga xamante ne moom la dippee leer waaye mu ci leeral mu ne kooku noonu mu ne euh, zulumaatun ba'duha fawqa ba'din maanaam lëndëm lay nekk yoo xamante ne lenn li day daal di nekk ci kaw leneen muy lëndëm ci kaw lëndëm moom mooy euh, te lëndëm googu mu ne iza axraja yadahu lam yakad yaraaha maanaam te mu joxe woon exemple ki nga xamante ne moom dafa nekkoon ci guddi goo xam ne dafa lëndëm waaye mu daal di dugg tëmb ci biir géej gi euh, mu géej gi nag mu daal di wax ne géej go mu daal di nekk loo xamante ne mawjum min fawqiha mawjum min fawqiha sahaabun maanaam loo xamante ne euh, ay duus ñoo ci nekk mooy ay vague ñoo nekk ci kaw vague yooyu muy ay ay comme ay ndox la yoo xamante ne dañuy am yeneen vague yu nekk ci yooyu nag mu am ay niir yu nekk ci kawam moo nga xamante ne maanaam lëndëm googu nag lëndëm daal di kon tegu ci kawam lenn li tegu ci leneen li ba nga xamante ne bu yëkkatee loxoom iza axraja yadahu lam yakad yaraaha du ko xaw a sax mën a gis euh, ba pare borom bi subhaanahu wa taala teg ci ne ma man lam yaj'alullahu lahu nuuran fama lahu min nuur képp koo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala defalu ko leer ko du am leer kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy indi ci nit ki mu daal di am sël silmaxa xol bu ko defee nag mën a gisee ci dootu ko mën a toppati loolu kon moom mooy li nga xam ne moom mooy li njëkk ci maanaam mooy li nga xam ne moom mooy li gën a làmboo ci ay euh, ci ci ci bàkkaari xol yi ak musiba yi nga xam ne ñoom ñooy dal xol yooyu nag bokk na ci maanaam bi nga xam ne moo ci bi ci gën a ràññeeku moom mooy bokkaale bokkaale boobu nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala du ko jéggale képp koo xam ne danga ngaa dee te da kaa deewaale maanaam génn àdduna borom du la ko jéggal amma aaya bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax naan inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dana jéggale bokka bokk bàkkaar yëpp ñu laaj ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ndax ashirku billah ci la bokk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noppi tuuti daan ne waaw wa shirku daan ne waaw bokkaale tamit ci la bokk euh, loolu moom mooy bu fekkente ni nit ki dafa génn adduna te deewa maanaam maanaam dafa daf daf dafa daf daf koo tuub laataa muy génn adduna waaye képp koo xamante ne tuubul te génn àdduna génnaale bokkaale bara aaya bi nga xam ne moom mooy aaya bi dal ci kaw mooy ni buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala wax na inna wa yaq wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala du jéggale ci ñu koy bokkaale waaye dana jéggale lu gën a suufe bokkaale waaye ñeel ku ko sopp maanaam moom mooy bakkaar yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a suufe bokkaale yooyu la borom bi subhaanahu wa ta'ala di jéggale ndax am na bàkkaar yoo xamante ne mooy weddi yàlla carrément weddi ko carrément bañ mboolem bi nga xamante ne moom la alquran indi ak li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàngale naka noonu mboolem nga xamante ne moom moo moom la maanaam mooy jëmmi borom bi rek subhaanahu wa taala nga weddi ko daan ne moom ci jëmmi boppam moo gën a garaaw bokkaale ndax ci bokkaale moom nangu na ne yàlla am na waaye daf ko dafa boole ciru yàlla ak ciru keneen waaye ki nga xamante ne moom dafa lànk ne yàlla ci jëmmi boppam moo amul maanaam ba nga xamante ne sax du ko tudd xattaa ba su du ko sax tudd pour wax ne amul maanaam euh, ngir ne dafa génn ci xelam maanaam dafa génn carrément ci moom maanaam moom yàlla ci boppam moo amul comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisee xew-xew mbas mi li nga xam ne moom mooy li ci xew euh, ñu ngi gis ci réewu tugal yi euh, li nga xam ne booy xool nit ñi bu ñuy wax sax da gis ne du ñu wax sax ne maanaam yàlla defu ko wallahi maanaam tellement yàlla ci boppam mu amatul ci seen langage amatul ci seen xel a xalaat amatul ci seen i waxin euh, loolu nag moo gën a garaaw jëm ñu bokkaale maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, xeeti bokkaale la euh, yooyu yëpp kon yooyu ñoom ñooy yi nga xam ne borom bi moom subhaanahu wa taala du ko jéggale te bokk na ci yi nga xam ne ñoom ñoo gën a garaaw bokkaale comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci ordre bi borom bi subhaanahu teg ci aaya bi nekk ci suratul an'am mu daal ma nga xam ne daf dafay lim bàkkaar yi waaye bi tadrij maanaam ci bàkkaar yi bi gën a mag bi gën a ndaw lay tudd dooga indi yi gën a mag moo tax ba mu tuddee wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultaana la mu ca teg mooy wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mu daal di wax ne kon euh, bokkaale ngeen bokkaale ak buur yàlla subhaanahu wa taala ci loo xamante ne euh, amoo leen ci benn lay amul yàlla wàcc wu ci benn lay amul benn xam-xam boo xamante ne wax door na leen koo mën a taxa def maanaam loolu nag tegtalewul ne euh, am na lu war a mën a tax nit ki war a mën a bokkaale loolu tegtalewul loolu waaye loolu maanaam day leeral rek bayaan ya la maanaam xamante ne day leeral euh, ne képp ku bokkaale amul ci benn xam mu ko mën a teg amul ci benn lay bu mu ko mën lépp loo xamante ne moom la koy jéem a layale rek layu caaxaan la moo tax mu jëfandikoo baatu sultaan sultaan mooy lay boo xamante ne day def day taxaw taxawaayu kilifteef boo xamante ne danaan la ah, lii moom mënoo cee teg dara maanaam moom mooy dalay njàpp mooy autorité mooy une preuve qui autorité loolu moom mooy sultaan maanaam kon euh, moo tax tamit kilifa kilifa ñu naan ko sultaan autorité yi maanaam euh, ñu naan ko sultaan le sultan maanaam loolu moom moo tax mu ne kon nag euh, loolu bi mu tuddee bokkaale boobu nag ba pare daal ci teg ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun te it ngeen di wax ci yàlla di teg ci yàlla loo xamante ne xamoo leen ko loolu moom moo gën a garaaw jëm bokkaale bi maanaam ngay teg ci kaw yàlla borom bi subhaanahu wa taala waxal yàlla loo xamante ne xamoo leen ko moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan naar maanaam képp koo xamante ne daf ma kàccal waxal ma lu dul dëgg na daal di waajal place bi nga xamante ne fa biir safara maanaam te boobaa nag moo tax euh, li nga xamante ne moom mooy baatu euh, kadaba alayya maanaam léeg-léeg nag ñenn ñi comme ni nga xamante ne noonu la léeg-léeg kenn aji nettali di nettali ne dafa am te benn waaye bu mu taseel euh, bu mu bu mu taseel euh, Makka mu daal di koy wax ne ko ah, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nangam ak nangam nangam loolu yëpp maanaam ngir xiirtal ko yàlla waa ji ne ko Yonent bi neewoon na sallallahu alayhi wasallam ba kadaba alayya mu daal ne ko bal kadabtu lahu maanaam kàttuma ci kawam waaye dama ko kàtt damaa kàtt ngir moom kooku moom mooy jëmmi ku ñàkk a xam kan mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale tax na ba ne kàccal maanaam kàcc ci kàccal ko rek nga man maanaam wax lu dul dëgg ba pare mu nekk lu contre moom loolu rek nga man ndax munoo wax lu dul dëgg ba pare mu nekk à son avantage loolu mënta parce que moom mooy ki nga xamante ne euh, dafa mat ci zahir ak ci baatin borom subhaanahu wa ta'ala rangal ko mboolem mat yi moo tax kon li nga xamante ne moom la jàngale lépp mat loolu moom moo tax loo ci yokk jàpp ne da nga koy indi ay avantage ndekete loolu boo boo ko càmbaree ba ca biir da gis ne ak xeetu safaan da cee daal di dugg loolu moom moo tax kon ku sosal moo tax sahaaba yi radiyallahu anhum loolu bokk na ci liñ doon gën a ragal mooy di waxal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loo xamante ne xamuñu ko te du dëgg naka noonu di wax ci turu diine loo xamante ne du dëgg te xamoo ko wala boog di wax di ëppal di wax di kàcc di wax di di sos di wax di réyal di wax di duufal di wax di eh, di niiwil ah ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne ah, ah, maanaam ah, loolu yëpp bokk na ci bàkkaar yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a garaaw jëmmi bokkaale ci boppam comme ni nga xamante ne noonu la ko aay boobu leerale wallahu aalam bokk na ci bàkkaar yi nga xamante ne tamit garaaw la yoo xam ne dañuy nëbb maanaam bokk ñoom ñooy nga xamante ne ñoom tax ba nit ki am silmaxa xol te bu boobaa day daal di dugg biir sawara daal di fay sax bokk na ci mooy ak kañaan maanaam comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne iyyakum wal xasan fa inna al xasana yakulul xasanaati kama yakulun naarul xatab maanaam ci beneen riwaaya mu daal di kama yakulun naarul xatabu raqiq xatabu xatabu xatabu raqiq maanaam mu ne maa ngi leen di moytu dikuloo kàcc maa ngi leen di moytu dikuloo kiñaan maa ngi leen di moytu dikuloo kiñaan mu ne ndax kiñaan day daal di lekk jub yu baax yi kenn li nga xamante ne noonu la tàkk-tàkk di lekkee li nga xam ne moom mooy matt mooy matt mu sew ci beneen riwaaya maanaam comme ni nga xamante ne noonu la acide di def yëre ni nga xamante ne maanaam ak yu mel noonu iñaan di lekk di lakk ay jëf noonu la noonu la koy def naka noonu bu fekkente ne rëy tamit rëy tam bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne ñoom ñooy gën a màgg comme ni nga xamante ne képp koo xamante ne dafa am ci xolam lu tolloog pépp ci rëy doo dugg aljanna comme ni yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam la yadxulul jannata man kaana fi qalbihi dara dharratin min kibr maanaam koo xamante ne lu tolloog euh, pepp ci euh, kibr rëy dafa nekk ci sa xol lool yow doo dugg aljanna ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñun dañuy bëgg di sol lu rafet di sol yu yu yu am solo ak yooyu mu ne ak di lekk lu neex ak yooyu mu ne déedéet loolu du rëy rëy moom mooy euh, moom mooy bañ dëgg ba pare xeet ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yore maanaam ñoom ñoo yore dëgg. maanaam tamit xeeb tamit dëgg ngir ne diw moo ko wax moo tax man danaa ko xeeb waaye bu fekkonte ne wax ji dafa jóge ci keneen nga daal koo xamante ne kooka moom réyal nga ko màggal nga ko bu boobaa nga daal di koy nangu waaye comme kii la jóge moom maanaam mooy daal dëgg gi day am fu muy jóge mën a nekk dëgg bu jógee feneen moom nga daal di xeeb nga xamante ne ñoom ñoo ko yore ba tax doo mën a nangu dëgg googa loolu moom mooy jëmmi rëy naka noonu tam bokk na ci eh, maanaam ay ngistal ak déggital maanaam di wax loo xamante ak di jëf te ngir dëgga bëgg rek di wut ay eh, ak jeexital ak màggal ci xolu nit ñi loolu moom mooy eh, ngistal ak déggital eh, ngistal moom ci jëf lay amee déggital naka noonu tamit ci kàddu lay amee ak am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay xeeti bàkkaar la yoo xamante ne yooyu yëpp boo leen di boole maanaam benn par benn day daal di indi mooy lëndëm yooyu nga xamante ne lëndëm yooyu ñoom ñooy fatt buntu leer yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci doomu aadama ba nga xamante ne sayru bi maanaam tukki gi nga xam ne moom la waroon a tukki rañaan yéeg dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala dootu ko mënati te bokk na ci jikko yooyu moom mooy euh, lu deme nekke euh, moom mooy euh, lu lu lu lu dem maanaam di waatee ket maanaam di waat maanaam di di di waate waatee keneen ku dul booru yàlla borom subhaanahu wa ta'ala te yooyu ci bakkaar yu maanaam ci bokkaala yu ndaw yi la bokk naka noonu bokk na ci moom mooy di ñaax jaboot ji mooy mën na comme li alquran wax ne yaa ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha maanaam ee eh, yéen ñi nga xam ne ngëm ngeen te dëggu bu leen di yàq seen saraxe seen jëf yu baax yi ngeen di def bu leen ko yàq ci ñaaxaate gi ngeen di ñaaxaate ñaaxaate mooy ay budul woon man budul woon man doo am nangam su dul woon man doo mel nii su dul woon budul woon li ma la defal doo am nangam doo mel nangam yow am nga chance ba nga xamante ne tase nga ak man ci sa dun am nga chance ba nga xamante ne man mii man maanaam maa la defal nangam te day yàq jëf ci mboolem mbir waaye nag dafa am ci am ñi nga xamante ne ñooñu lay gën a euh, garaawee te bu boobaa day daal di yàq mboolem jëf bu nit ki mosoon a jëf ci addunaam te bu boobaa noonu nag noon day nekk lëndëm bolok lëndëm boo xam ne day fatt li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ay buntu leeram ci xolam bu ko defee dootul mën a demati jëm ci borom bi subhaanahu wa taala bu fekkonte ne mi ngi naaw di dem ci borom bi subhaanahu wa itam. Euh, loolu day daal di euh, fatt li nga xamante ne maanaam day daal di arrêté li nga xam ne moom la mooy naaw léegi yow xalamal ab ab ab ab avion maanaam ab fafal naaw avion boo xamante ne day daw roppalaan boo xam ne day daw ba ca digg ba ñu ne la kérosène kérosène bi jeex na maanaam wala boog ñu ne am na lu bloqué ba tax kérosène bi mënut a yegg ci fi nga xamante ne foofu la maanaam système bi nga xam ne moo ko soxla ngir avion bi mën a naaw maanaam nga gis li nga xamante ne moom mooy li nar a dal waajooju loolu yëpp moom mooy li nga xamante ne euh, kon moom mooy euh, maanaam moom mooy al euh, loolu ñaaxaate googu da koy def ñaax njaboot bi naan waaw bu dul man bu dul woon yow bokk na ci yi nga xam ne nitu yàlla yi tudd nañ ko ku mel ni Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ak koo xam ne maanaam naka noonu Cheikh Omar al-Fouti yu soloo ko ci moom radiyallahu ta'ala anhuma maanaam moom mooy lu deme nekke nit ki yor loo xamante ne da ko war a mën a joxe maanaam daan ni sama alal ji sama euh, mbir mii dama ko bëgg a jox nitu yàlla sàngam maanaam diw sàngam nitu yàlla la dama ko bëgg a jox nga daal di ci mbedd mi koo xamante ni gis nga ni kii soxla na ko ba pare joxuloo ko ko kooku nga dem ne dama koy jox wala yu sàngam ñoom ñee nañ loolu day dox nit ci digganteem ak boromam subhaanahu wa taala ngir ne loolu day nekk loo xam ne xeetu lëndëm lay doon koo xamante ne mooy lëndëm yooyu noonu nga xam ne ñoom ñooy tegaloo bu ko defee mu daal di fatt li nga xam ne moom mooy buntu xolam mu daal di silmaxa bu ko defee benn saafara rek lay am moom mooy dugg loga maanaam yàlla nañ ci yàlla musal te loolu allahumma ba mu des ne borom subhaanahu wa taala dabaatal na ko naka noonu tamit euh, maanaam ak ak yu mel noonu yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu xaw a euh, takku lañ yoo xamante ne te bokk na ci masalan euh, yéexee julli tàkkusaan ba jant bi sox te fekk amuloo ngànt boo xamante ne sharia nangu na ko naka noonu tamit bokk na ci moom mooy di bokkaale di bokkaale borom bi subhaanahu wa taala wala boog ngay daal di tuddee nit masalan euh, koo xamante ne turam euh, turam euh, masalan tur yàlla moom moo ca nekk yow ngay taf di yàq tur di wax leneen comme masalan ku tudd abdurrahman nga naan ko abdu shaytaan comme ku mel ne ku tudd abdullahi nga naan ko abdullahu maanaam ak yu mel noonu yooyu moom dañuy daal di dox diggante nit ak boroomam subhaanahu wa taala euh, te loolu euh, moom mooy walaw kaana mazihan walaw ghayra qasidin fa za maktumi badrul haqiqati comme li imam an-Nazifi wax euh, ca yaqutatul farida radiyallahu taala anhu mu ne lii mu wax nii donte day fo maanaam walaw kaana mazihan donte kooku day day day kaf walaw ghayra qasidin doonte jublu wu ci woon jëmmi mbir mi mu ne lii nag ma wax nii fa za mazhabul maktumi lii moom mooy gis-gisu ki nga xam ne mooy alxutbul maktum wa xaatul xaatamal muhammadin maalum cheikh na ahmad tijaani radiyallahu taala anhu mi nga xam ne mooy badrul xaqiqati maanaam moom mooy euh, euh, jant maanaam moom mooy weer bu mat sëkk bi nga xam ne moom mooy bu xaqiqa yi waaye tamit ak sharia maanaam kon lii nga xamante ne tamit maanaam loolu la ci dugal waaye am maa su fekkente nag comme ñun ñi nga xam ne ñun ñun wolof yi wala ñeneen i dëkk yi yeneen i euh, euh, xeet yi tamit dinañ ko def mooy léeg-léeg di waxtaan maanaam léeg-léeg ñuy tuddee nit koo xamante ne dafa tudd Babacar ñu naan ko Babs comme ki nga xam ne dafa tudd Lamine ñu naan ko Lemzo wala boog koo xamante ne maanaam xeet tur yooyu noonu nga xam ne dañuy yàq turu nit ki euh, comme ku tudd Moustapha ñu naan ko Mous wala Tafa wala boog ñeneen ñi nga xamante ne dañuy tudd Muxtaar ñu naan leen Maxu wala boog Ibrahima ñu naan leen Ibu maanaam ak xeet yu mel noonu ñooñu euh, loolu noonu du yàq li nga xamante ne moom mooy jëfu nit ci gaa waaye loolu ab maanaam am mbartal la ab am ndëgg sërëx la boo xamante ne mooy piège boo xam ne seytaane moo ko def ci adduna bi maanaam ngir bi mu gisee nit ñi seen tur yu rafet yi ni mu leen mën a euh, nekkee seenu sababu texe maanaam seen tur yu rafet yi ni mu mën a nekkee seenu sababu texe Euh, ngir ne turu yeneen yi la ñu yor alayhi salaatu wassalaam ak turu sahaaba yi radiyallahu anhum ak naka noonu tur yoo xam ne dañuy delluwaate ci yàlla ak tur yoo xamante ne ay melo yu rafet te loolu mën naa am jeexital ci nit ki ba tax mu daal di maanaam sóobu yoonu texe maanaam moom euh, euh, seytaane li muy def moom mooy day daal di day daal di daggaloo turu nit ki ku tudd Amina mu ne ko Ami ku tudd xa ku tudd Khadija Khadija ñu naan ko Khadi wala boog jatu maanaam ak yu mel noonu ku euh, euh, ku euh, voilà ku tudd Zeynabu ñu naan ko sëy wala yu mel noonu xeet yooyu noonu wala nabu wala ñu naan ko nabu maanaam xeet yooyu loolu loolu seytaane moom mooy bëgg loolu maanaam moom noonu la ko bëggee su ko defee nit ñi duñu profité ci leer yi nga xam ne moom moo nekk ci seen xaramu tur yi maanaam leer yi nga xamante ne moom moo mën a sababal ci seen tur yi tur yu rafet yooyu bu ko defee ñu daal ci mën a sooboo yooru ajjana ak yoon boo xamante ne dana jëmale dana leen jëmale ci texe ak jëmale leen ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kon loolu moom mooy euh, yooyu ak am na yeneen tamit yoo xamante ne dañuy euh, dog maanaam mooy lu demee nekk ay njabar rek maanaam bëgg di njabaraate di liggéey ak di gëm njabarkat yi gisaanekat yi ak kat yooyu yëpp maanaam yooyu yëpp dañuy daal di yàq ay jëfu doomu aadama te day daal di nekk lëndëm ci kaw lëndëm comme ni yeneen bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne man lam man man man man ataa arrafan falam yusaddiqhu oh, man ata arrafan fa akhbarahu falam yusaddiqhu fa eh, lam yuqbala lahu eh, arba'ina yawman fa lam yuqbala lahu salata arba'ina yawman wa in saddaqahu faqad kafara bima jaa bihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ko xamante ne xadis yi yëpp ma leen di wax nii ay xadis la yoo xamante ne ñu ngi ci saxiix yi ay xadis la yu wér mu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne dafa indi dafa dikki arraf mooy koo xam ne day gisaane wax ko ni ko daf koy wax ëllëgëm nan la demee ak di ko wax naan ay mbiram naka la demee maanaam mu koy seetal comme ni ko wolof yi di waxe mu ne mu xabaare ko te dëkkalu ko bu boobaa ñeen fukki guddi lu mu julli yàlla du ko nangu waaye su ko dëkkalee rek mooy weddi na li yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi maanaam nga gis ne mbir la boo xamante ne bu dangereux la bu garaaw a garaaw la te bu nekk loo xamante ne lu ñu woyofal la su suñu euh, société yi Ah, ak yeneen ak yoo xamante ne yu mel noonu yooyu yëpp kon ay mbir la yoo xamante ne eh, day tax nit ki maanaam lëndëm googu daal di tegaloo ci xol bi fatt ko fatt ko ba nga xamante ne bu yoonu yi nga xamante ne mooy yoonu leer yëpp bu di fattoo nag maanaam mu daal di nekk ci silmaxa kooku nag bu am beneen cër lu dul dugg ci laza bi nga xamante ne moom la aaya bii di wax dama naan innaha laza bokk na ci li ñuy jàngee tamit kon ci suñu aaya bi moom mooy ne ah, laza dafa nekk loo xamante ne day xëcc cër yi maanaam day day buddi cër yi maanaam ah, li nga xamante ne moom maanaam ah, te cër yooyu naka noonu der yi ngir ne nit ki cër yooyu lañ doon jëfee seen bàkkaar yi kon muy ni al jazaa'u min jinsil amal nit ki la mu doon def lu askanoonte loola lañ koy fay bi nga xamante ne mujrim ji mooy aji jomb jaajaam buñ ko xoolee lu bari bari ci ay cëram la ko doon defee naka noonu bokk bi maanaam xelam la doon xalaatee ne bu ñu dimbali miskiin yi maanaam naka noonu mu nekkoon koo xam te ne al toppe la fu nekk la daan dem ci bon naka noonu ak yu mel yooyu yëpp naka noonu cërëm yi lu bon rek la ci daan def ba nga xamante ne day daal di mujj nekk euh, euh, mujrim maanaam nekk aji jomba jaam mooy criminel bu boobaa tamit euh, fépp foo xamante ne bàkkaar yi nekkoon na fa bu boobaa dañ koy fayee loola lool moom mooy moo tax borom naka noonu Euh, kon borom subhaanahu wa taala dina mbugalee nit ci cëram comme ni xam ne ngir ne cër boobu moo def nangam comme ni nga xam ne moom la alquran maanaam moom la yeneen bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nu naan waylun lil aqaabi minan naar masalan maanaam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jàpp te seen cëru jàpp yi euh, ñu ñu ñu ko daan maanaam buñu daan jàpp ñu seen tànk yi wala ndës yi Euh, jàpp wuñu ko te raxasuñ ko maanaam raxasuñ ko ba mu set waaye ñu ñu sàggane ko bu boobaa wala boog bu boobaa loolu day daal di waral seenu jàpp lu baax waaye boo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nag waylun lil aqaabi minan naar toskere ñeel na maanaam euh, tëstam yi te moom mooy fii mooy këddukaay yi maanaam ci sawara goo xamante ne dana leen dal maanaam moom mooy ne nit ki li muy def maanaam bàkkaar bi muy def dañ ko koy fay xattaa fii ci àdduna bu ñu xoolee yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tëral ci attey sharia dafa am ak dayet ma bu fekkente ne boo ko dayet xereñ bu fekkente ne settan nga settantal nga ko masalan tey boo xoolee sàcc li tax ñuy dagg loxo bi moom mooy ni ciru sàcc boobu moom moo koy def maanaam boo gisee ki nga xamante ne tamit euh, euh, maanaam masalan euh, dafa naan sàngara maanaam mooy ne bànneexu yaram bi maanaam dóor yi ñu koy dóor mooy ne yaram bi bànneex yooyu nga xamante ne foofu la lépp nekk Euh, foofu la euh, euh, bànneexu yaram boobu maanaam fi mu jaar yëpp ci yaram bi bu ko defee ñu dóor ko naka noonu ki njaaloo ngir ne njaaloo ki ko def bu ñu daggee cër bi nga xamante ne moom lay njaaloo bu boobaa amaan na mu dee wala ñu mel noonu bu boobaa kenn du dagg cër booba waaye naka noonu tamit cër boobu maanaam moom finalité la waaye boo xoolee processus yëpp la ba njaaloo nga am loolu moom moo tax tamit comme que bi muy njaaloo bànneex yaram bi yëpp yëgandoo bànneex buñ koy raj bu dee ku mosoo ku mos ku sangewu la maanaam mooy mos naa am jëkkër wala mosoon naa am jabar ba pare consommé woon mariage bi bu dee kooka la euh, moo xam mi ngi ci buumu wala nekku ci maanaam moom dañ koy raj dañ koy sànni ay xeer ba mu dee nga gis ne euh, sànni xeer yooyu ñu koy sànni xeer loolu moom mooy li nga xam ne moo ko waral naka noonu comme ni nga xamante ne tamit euh, ki ki ki nga xamante ne tamit masalan dafa jiiñ nit ne dafa njaaloo kooku dañ koy dóor ay yar ngir ne bu munuñoo dagg làmmiñ bi ngir ne làmmiñ bi bu ko daggee maanaam foofu da gis ne bu ñu daggee làmmiñ bi day daal di nekk euh, ak xeetu tooñ mbir ngir ne dañ ko koy xañ te loolu du mën a nekk bu boobaa li ñuy def moom mooy dañ koy dóor ay yar maanaam askan maanaam comme que moom dafa jiiñee jiiñaate njaaloo moom mooy ne moom ci boppam kon li mu def jegewantoona ak li nga xam ne moom la jiiñaate te du dëgg maanaam bu boobaa ñu daal di koy dóor bi waaye nag duñ ko dóor dóor yu tolloo li ñuy dóor koo xamante ne xam nañ ci moom ne dafa njaaloo ñu daal di koy wàññi daal di koy def quatre-vingts coups au lieu que cent coups bu dee keneen ki maanaam nga gis ne kon mbir mi day daal di nekk loo xamante ne askanoonte nag naka noonu tamit bu ñu xoolee ki nga xamante ne dafa rey nit ñu ne ko moom it nañ ko rey maanaam ngir ne dafa def lu mel ni loolu na def euh, fa in ak euh, bi aaya borom subhaanahu wa ta'aala di fa in aaqabtum fa aaqibu bi misli maa uqibtum maanaam bu ñu leen euh, tooñee daan leen teg ay daan maanaam teg leen teg leen ay mbugal na ngeen lu tolloog loola waaw waaye nag teg teg ci rek ne boo leen muñee li maanaam moo gën ñi muñ voilà loolu maanaam ne muñ moo gën ñeel ñi nga xam ne ñoom muñ ak yeneen ak yooyu yëpp nga xamante ne borom subhaanahu wa daf koy euh, leeral euh, ne al aynu bil ayni wal anfu bil anfi masalan maanaam ne ku ñu dagg maanaam ku ñu tuur ba tamit dañuy tuur bët bëtam maanaam ku tuur bëtu jàmbur tamit bu ñuy fayu dañuy tuur bëtam su euh, fekkente ne moo ko tey loolu tamit maanaam acte yi nga xam ne ñoo aju woon fële ci bi ñuy wax ci wàllu rey nit maanaam day daal di aju ci lii tamit maanaam loolu yëpp dafa ba pare dañuy sàmmonte ndax kooku tamit ndax benn bët rek la am wala ñaari bët yëpp mi ngi moom ndax bu fekkente ne benn bët rek la ñu tuuree beneen bët bi maanaam day daal di sëlmaxa te bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne muy ëpp li mu teg li mu li mu defee boobaa kon biñ koy teg rek moom moo maanaam boobaa dañ koy teg teg yeneen i daan yu tar yoo xamante ne ba pare fayloo ko ndàmpaay yooyu lañ koy teg waaye duñ ko teg li nga xamante ne moom mooy masalan euh, tuur euh, tuur beneen bëtam bi euh, naka noonu tamit bu fekkente ne nit ki dafa jamee buñ mënee natt jamu maanaam jamam suñu toll loolu tamit la ñuy def maanaam gis ne kon nit ki lu mu jëf lu askanoon teg lu mel noonu lañ koy fay te loolu day ab adduna te naka noonu day am àllaaxira naka noonu lool moom moo tax képp koo xamante ne da ngay def defkatu lu baax nga comme li borom bi wa taala ne inna allaha la yudi'u ajra man ahsan a la nudi'u ajra man ahsana amala ak inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin borom bi subhaanahu wa taala ne képp koo xam ne day rafetal ñun bi ñu neenal ak payam maanaam pay ñi nga xam ne ñoom ñooy rafetal borom bi subhaanahu wa du ko neenal adduna du ko neenal allaaxira moo tax képp koo xamante ne day faral di def di defal nit lu baax nekk sax ci di di def lu baax na ko leer maanaam borom subhaanahu wa taala du ko seetaan ko defal lu baax moo xam adduna la moo xam àllaaxira la moo xam ñaar yëpp la kon bokk na kon ci li ñuy eh, jàngee tamit ci mm, suñu aaya bi moom mooy ne eh, dummóoyu maanaam borom bi subhaanahu wa suñu aaya yi maanaam mooy dummóoyu borom bi subhaanahu wa taala ak wan maanaam dummóoyu alquran ak sunna naka noonu eh, ak tawalli moom mooy mooy wan ginnaaw mooy muy mooy wan ginnaaw alquran ak sunna yooyu moom mooy mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo gën gaaw ci di yóbbu maanaam ñoom ñoo gën gaaw ci yóbbu nit ki safara naka noonu yooyu ay sabab la yu leer ci di yóbbaate nit ki safara ngir borom bi subhaanahu wa ci aay yi ni nga xamante ne noonu la waxee ni eh, eh, eh, tad'u man adbara wa ci li ñuy jàngee ci suñu aay yi moom mooy ne ñi nga xamante ne moom mooy ne safara dafa dafa dafa safara dafa am ay gaayu boppam moo tax alquran di bëri lu muy wax asxaabul naar ak asxaabul janna di wax tamit asxaabul jaxiim asxaabu sair maanaam ak yooyu yëpp maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa safara ak ñi nga xam ne ñooy waa ajjana di wax waa safara maanaam di tudd sax degré safara yi maanaam di ci tudd ci yenn yi di tudd sax naan ña ñu dëkkee foofa ña nga xam ne ñoom ñooy boroom maanaam ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom buy wax asxaabu naar waa safara euh, comme ñoo loolu moom mooy ne te ñooñ moo tax ak moo tax safara bi leen woo naan ñëw Euh, te loolu tamit moom mooy ne ñoom ba ñu dummóoyoo maanaam ba ñu dummóoyoo bu boobaa bu ñu dummóoyu ci safara ndekete ci safara lañ jëm loolu bokk na ci li ñuy jàngi ci suñu aaya bi ndekete képp koo xamante ne dummóoyu nga yàlla dummóoyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dummóoyu sunu ah, alquran ak sunna dummóoyu euh, ngëm yàlla ak ragal yàlla yow maanaam ba nga ko dummóoyoo maanaam yaa ngi koy wan ginnaaw dana am feneen foo jëm maanaam beneen direction bi nga jëm liñ ko li ko leeral ci aaya bi mooy ni borom bi subhaanahu wa ta'ala wax tad'u man adbara wa tawalla maanaam mooy day day woo maanaam ki nga xamante ne mooy day woo ki nga xamante ne moom mooy ki du mooyu adbara wa tawalla te eh, wane ginnaaw maanaam eh, ki ki ki wane ginnaaw eh, adbara wane ginnaaw wa tawalla te mu du mooyu kon bu boobaa tamit liñ ci daal di xamee moom mooy képp koo xamante ne da ngaa wan kanam maanaam da wan ginnaaw Euh, euh, contraire yi safaan yi maanaam nga daal di jublu ci borom subhaanahu wa taala safara moom da daal di wan ginnaaw bàyyi la maanaam kon safara ndekete ñi muy woo mooy ñi nga xam ne ñoo wane ginnaaw euh, ñoo wan ginnaaw yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam waaye képp koo xamante ne da ngaa jëm jublu ci yàlla te jublu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yow bu boobaa safara du la woo kon bokk na ci liñ ci xamee itam moom mooy ne kon képp koo xamante ni gis na ni xolam dafa jéng jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala ah, jëm ci yàlla ak yeneen yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu maanaam mooy màndarga bi wane ne moom du nitu safara te bokk nañ ci li nga xamante ne tamit kon moom la ñuy ah, ah, maanaam moom la ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy li nga xamante ne mooy day dëgëral li nga xamante ne moom la suufiye yi di wax ne nit ki dafa am ñaar maanaam loo xamante ne moom la ñuy tuddee ay xaqaa'iqu saabita ak li nga xamante ne moom la ñu tuddee al a'yaanul mutaghayyira maanaam loolu euh, euh, nit yàlla yu mag yi akabirul aarifiin yi dañ koy wax di ko saxal ñi nga xamante ne moom mooy al haqaa'iqu saabita manam dëgg yi nga xamante ne ñuy wiir réalité yi nga xamante ne dañoo sax ñoom du ñu soppeeku loolu ci jëmmi nit ki moom mooy mooy nit ki moom mooy fi nga xamante ne moom mooy fa mu jëm ba nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di euh, dogale bi nga xam ne mooy li xadis bi yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ngëbu ngëb daal di teg daal di ñii haulaa'i fil jannati wala ubaali daal di ngëbaat beneen ne haulaa'i fin naari wala ubaali maanaam ñii àjjana la ñuy dem eh, te du ma faale leneen faalewu ma leneen ñii tam daal di ngëb ñeneen ñëpp teg ne daal di ñee safara lañ jëm sa faalewu ma leneen maanaam booba ci la nga xamante ne moom la xaqaarik yooyu daal di sax maanaam képp koo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf laa xiir ci nga jub lu ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala jublu ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu baax ni ak nit ñu sell ñi ak ni nga xam ne moom la ñuy jàngale ci alquran ak sunna ak li nga xamante ne moom la ñuy leeral ci yoonu yàlla bu fekkente ne yow noonu nga mel loolu lay tegtale ne yow da nekk koo xamante ne jublu ci borom maanaam na loolu li muy tekk moom mooy ne sa xol kon maanaam ci loola lay dal ndax sa xol ci loola lay dal te yow loolu ngay gis sa bopp maanaam li nga xam ne maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee ñun wolof yi naan lii gis naa ci sama bopp wala boog lii gisuma ci sama bopp fi nga xamante ne nag moom ngay gis sa bopp maanaam mooy di jublu ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ak li xam ne moom mooy njàngale yenente bi alayhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ne moom la alquran di leeral ak li mboolem nga xamante ne ñoom ñuy wër-wërloo ci loolu bu fekkente ne yow ci loolu ngay gis sa bopp di gis sa bopp ci nit ñu baax ñi ak ni ñu sell ñi di jotaayoo ak ñoom naka noonu di leen dëgmal naka noonu sa xol sopp leen ngay jëm ci ñoom loolu li muy daal di tegtale kon moom mooy ne yow sa réyalité mooy sa xaqiqa bi nga xam ne moom mooy bu sax moom mooy ne àjjana la nekk comme ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala waxee ne kooku de fa innal jannata hiyal ma'wa kooku de àjjana moom mooy làkkuwaayam moom mooy dalwaayam mooy jubluwaayam mooy fi nga xamante ne foofu lay teere ngir ne foofu la xaqiqa nekk am maana su fekkente ne yow da ngaa dem kon bu boobaa ñooñu tamit dañoo nekk ñaari xeet mu am ñi nga xamante ne dañuy jublu ci euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, jëf yu baax yi ak li nga xamante ne moom moo aju ci lépp loo xamante ne da leen di bëggloo àjjana maanaam day ñu daal di dëgmal biir àjjana di daw safara yooyu noonu bu boobaa kooku moom mooy ne nitu àjjana la waaye su fekkente ne nit ki dafa dëgmal maanaam kooku mu am ko raw mooy ki nga xamante ne moom yàlla ci boppam la bëgg jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jubluwaayam maanaam yàlla ci boppam la def muy objectif bi te moom lay jël daa di koy teg ci kanamam ne moom leneen lu dul yàlla rek bëgg ko mu nekk nga xam ne xolam maam du tàqale ko ak di jublu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala di xalaat borom bi subhaanahu wa ta'ala di wut lépp loo xamante ne dana tax borom bi sopp ko ba pare daal di koy gërëm kooku nag boobaa xaqiqa moom mooy ni ci borom bi subhaanahu wa ta'ala la ne mooy wa anna ila rabbikal muntaha loolu moom mooy ne na la leer ni ci sa borom ko moom moom mooy daytal maanaam terminus mooy di jëm di daw di dem di jëm ci sa borom subhaanahu wa ta'ala te loolu la ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala woo mbir nañu fa firru ila allah na ngeen wuti ji yàlla naka noonu tamit am mu am ñeneen ñi nga xamante ne ñoom dañuy daal di dum mooyu comme kii nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa di wax suñu aaya yi mu ne alladi ad tad'u mu ne tad'u man adbara wa tawalla day woo ki nga xamante ne dafa maanaam dafa wane ginnaaw du mooyu kooku moom nga xam ne kon bu boobaa kooku nag moom mooy ne mboolem liy tax nit ki di dem safara maanaam mooy jëf yu bon yi ak jikko yu ñaaw yi yooyu ñooy yi nga xamante ne ñoom ñooy ay bëgg-bëggam ñooy ñooy namm-nammam te ci loolu rek lay gis boppam balaa xelam dal sedd ñu daal di koy tegal ay maanaam rëkkal ko junju ñi xamante moom mooy ñaaw yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala di bañ naka noonu muy def loo xamante ne alquran bëgg ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ko wala boog muy def loo xamante ne daf koy soriloo borom subhaanahu wa taala di ko soriloo alquran ak sunna bu fekkente ne nit ki ci loolu lay gis boppam te loolu ci la xelam di dale ci la xolam bi dale loolu moom mooy ne kon xaqiqaam dafa jëm ci loola waaye képp koo xamante ne léeg-léeg mën na nekk ci loo xam ne jaaduwul lu bon la waaye bu boobaa xolam du teey foofa du fa du fa dal loolu li muy tekki moom mooy ne kon moom foofu bokkul ak li nga xam ne moom mooy ay mbiram maanaam bu gis boppam foofu wala boog daal man dina am lu koy leeralal ci boppam bi di ko wan ne maanaam yow fii du sa mbir lii du sa cër lii du sa yëf yow maanaam mbir mi bokkul ak li nga xamante ne moom mooy ci li nga war a nekk yow ci leneen lee nga war a nekk moom mooy lu baax lële moom nga xam ne alquran moom la digle moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale yow ci yooyu nga war a nekk bu boobaa moom day daal di gis boppam ci yooya mu daal di ciy dëgmal daal di cay dem kooku bu boobaa mu daal di nekk nekkoon kon dañuy xam ne rek fee dafa nekkoon rek de passage maanaam daf am jaar-jaar la woon rek ci moom am amma ki nga xamante ne tamit day nekk ci jëf yu baax yi waaye bu nekkee ci mbotaay jotaayu diine yi day gis ne mbir yi dafa xat ci moom dafa metti ci moom dafa tar ci moom maanaam mbir yi dafa diis ci moom bu boobaa loolu nga xamante ne day daal di mujj rek daal di mujj rek dem fële nga xamante ne foofu moom lay gis boppam loolu yëpp li nga xamante ne moom moo ko waral moom mooy al al haqa'iqu sabita moom mooy réalité yi nga xamante ne dañoo sax waaye tamit mu am li nga xamante ne moom mooy al ayadul mutaghayyira maanaam mooy liñ doon wax léegi maanaam moom mooy jëmm yi nga xamante ne dañuy soppeeku maanaam nit ki borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko maanaam daf ko wutal jëmm bu ko defee mu nekk ci suuf si di dox di am ay soxla yu muy dox di am di di di dem ak ñëw maanaam ak yeneen ak yeneen waaye yooyu yëpp day soppeeku ci nit ki naka noonu tamit mu nekk léeg-léeg mu nekk ci lu baax léeg-léeg mu nekk ci lu bon waaye euh, li nga xamante ne daal moom mooy réalité bi nga xam ne moom dafa sax boobu moom bu soppeeku yàlla nañu yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala boole ci ñi nga xamante ne dañoo dëgmal ci moom te ñekk ñi nga xam ne dañoo jublu ci moom ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la defal boppam moom borom bi subhaanahu wa ta'ala bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aay moom mooy ne nit ki nga xamante ne Euh, maanaam euh, dafa nekk nitu safara maanaam seytaane daf koy mën ba nga xamante ne moom euh, day dajale di dajale maanaam day nekk koo xamante ne day xër maanaam ngir ne dajale li nga xam ne moom moo indi dajale gu metti googu nga xamante ne moom la ñuy tere moom mooy xër gi maanaam day xër ci àdduna xolam yëpp day daal di aju ci li nga xamante ne moom mooy àdduna comme li nga xamante ne noonu mu ne xat mu ja mu ne mu ne mu ne mu ne Ah, ah, li alquran di wax naan naan wa gharrahum billahi al-ghurur naan wa gharrahum wa gharrahum al-hayatu ad-dunya wa gharrahum billahi al-ghurur maanaam ki nga xamante ne moom mooy adduna bi war na leen waaye workat bu mag bi te mooy seytaane war na leen kon adduna tamit day daal di wore kon ñu daal di ci gis ne adduna day wore nit ki di dajale ah, comme li Cheikh Hadj Malick Sy wax radiyallahu anhu mu naan ala misla duudil fazzi man yajma'u dudaa fa wa fi duudi fii man mansuujihi lakabu lakabibu maanaam euh, ki nga xamante ne euh, mooy ne kii dajale àdduna moom da dafa mel ni euh, maanaam weeru bu sabaale moom mooy weer weeru bu moom mooy weer weer woowu mooy sax woow nga xam ne moom mooy defar sooy mooy soie maanaam moom lan day def moom day daal di day defar soie di dajale di wër di dajale di wër di dajale ba mbir mi wër ko carrément bu demee ba nga xamante ne mbir mi daf kaa wër carrément moom mu daal di dee biir maanaam kii dajale adduna tamit noonu la mel rek maanaam bu boobaa mu daal di biir daal di dugg ci alkane maanaam mooy day nekk di dajale di dajale alal di dajale di dajale xër ci daal di dum mooy nga xam ne moom mooy jaamu yàlla dootu gisati ne war naa jaamu yàlla day jàpp ne maanaam il faut que ñuy gën di am xaalis il faut gën di am alal yitteem yëpp suba ak ngoon guddi ak bëccëg moom mooy nan lay def ba daal am alal bu defee mu dajale loola maana mu fexe ba di dajale di am alal di dajale di dajale maanaam ah, nu ko amee nag baax na moom bi ci sàmmonte ak li nga xamante ne moom mooy ndax yàlla borom subhaanahu wa taala bëgg na ko waaw wala déet bu ko defee mu daal di xër ci loola di dajale bu ko defee nag mu daal di jékki-jékki rek eh, ñu ne ko nag léegi c'est bon euh, euh, heure bi nga xam ne euh, moom nga waroon a dee jot na mu daal di dee alal ji maanaam mu daal di dee dikk alalam. maanaam alal ji wër ko kooku mook weeru bu sabaala bale ñoom ñoo euh, naka noonu tamit ñaareelu xaaj bi nga xamante ne moom mooy kon euh, mooy fa aw a maanaam moom mooy bëri ay mébét moom mooy euh, di wut ay ay ay ay ay maanaam saa su nekk nga naan ak a neexoon ma am lii ak a neexoon ma am ngay daw di wër addu adduna di wuti ji adduna di wuti ji alalu adduna di wuti am am adduna maanaam moom mooy fa aw a maanaam ngay dajale di wut di def ci sa gafaga di dem rek maanaam te yooyu yëpp maanaam loolu day daal tax nit ki dummóoyu boroomam subhaanahu wa ta'ala ñoo xamante ne dañoo dummóoyu boroom bi subhaanahu wa ta'ala te ko waral moom mooy lii aaya bi di wax maanaam mooy aaya bi boo xoolee mu daal di boole yii daal nit ki dummóoyu maanaam ki wan ginnaaw dummóoyu ba pare di dajale ba pare di dugal ci moom mooy ne day day ishaara la day junj ci ne li nga xamante ne moom mooy li gën a ja li gën a gaaw ci loo nit boroom bi subhaanahu wa moom mooy mu def objectif am amu alal am amu adduna te la mu waroon a def objectif mooy jaamu yàlla wallahi am amu adduna bii du dara lu dul loo xamante ne ci lenn rek la aju moom mooy ci barke bu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala di def lépp nit koo xamante ne fifteen lay am sax bu fekkente ne fifteen boobu borom bi subhaanahu wa ta'ala def na ci barke dana ci mën a dund dundalaale ci waaye bu fekkente ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa jox nit ay milliards ba pare def ci barke nit ki du ci jariñu dara day noonu nekk noonu rek. Ah, di mu koy indil ay problème maanaam milliards yooyu doo ko jariñ dara lu dul di régler ay problème ak di faju ak di def yoo xamante ne maanaam ak it di gën di indi ay maanaam ay jafe-jafe sa programme yëpp nekk nga nekk koo xam ne da ngay fattu say nelaw du doy ngay wuti ji loo xamante ne da lay waral la maanaam day war ngiy gën a sori rek borom bi subhaanahu wa kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom léeg-léeg eh, nit ñu bëree bëri day dañuy fàtte ni eh, borom bi subhaanahu wa ta'ala boo koy jublu dàqontewul ak am alal dàqontewul ak dajale alal dàqontewul ak yooyu yëpp waaye bu al alal gi naree nekk sa diggante yow ak borom bi subhaanahu wa taala bàyyi ko nga tànn borom bi subhaanahu wa taala ngir ne borom bi subhaanahu wa dana la yor yor sa dund dana la yoral sa lépp maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu te moom mooy li ràññeeku te aaya yi daf ñuy leeral ne ñi nga xamante ne kon ñoom euh, maanaam mujj gi maanaam seenu mujj ña Euh, waaye seenu mujj ñaaw na comme ni nga xam ne lool la maanaam moom la ñuy wax naan al amru bil maanaam mbir yëpp ci jeexital ga la te euh, aay bii daf ñu koy aay yi daf ñu koy leeralal maanaam gis nga mi ngi doon dajale di dugal ci gafa euh, waaye terewul fii la mujj bokk na tamit ci li ñuy jàngee ci aay yi ba tey comme te foofu la ñuy jeexale moom mooy ne ñii seytaane nax na leen te ba nga xamante ne da leen doon dajale ba pare di leen dig ne bu leen dimbali waate bu leen Euh, bu leen jàppale waate bu leen jël di dugal ci loo xamante ne dana tax diine ji jëm ci kanam te pourtant te pourtant fépp foo xamante ne dañ fay wootee ay caaxaan danañ fa sawar a dugal seen alal ak fépp foo xamante ne maanaam xeetu mbóosóor la ak naax saay maanaam yooyu dinañ fa sawar a dugal seen alal loolu moom mooy ne seytaane moom moo leen nax ash-shaytaanu ya'idukum ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha nag seytaane moom daf leen di dikk li nga xamante ne moom mooy ñàkk moom lan lay wax danaan leen hey saa gis nga alal ji bis boo jàppale di dimbali waate di dimbali di dimbali waate di dimbali waate maanaam léegi tey nga ñàkk léegi tey nga nekk koo xamante ne dootoo tekkee ci dara gis nga ñii boo leen toppee doo am dara maanaam ak xeet yu mel noonu yooyu noonu la lay digal maanaam bu ko defee mu digle la ñàkk maanaam mu def ci sam xel ne booy dimbali waate ak booy jël sa alal di ko def fu baax da ngay ñàkk waaye mu lay digal nag waaye bu dee ci lu bon la moom moom danaan la noo alal ji xam nga il mu dem fenn alal ji dee ko dugal ci lii alal ji dee ko def ci nangam alal ji de maanaam bu ko demee mu di la disperser loo ngay yàq di pasar pasaree ci lu bon jël sa alal di ko dugal ci lu bon wala boog euh, euh, euh, mu mu maanaam alal jooju nga di ko denc di ko rënk rënk googu di waral ci nit ki maanaam mu koy indil yeneen i xeetu problème yoo xamante ne maanaam day lëkkaloo alal ji ci boppam ba nit ki nekk ci yoon woo xamante yoon wu bon la. maanaam kon loolu yëpp waaye nag borom bi moom subhaanahu wa taala moom bi la la lay digal maanaam mooy booy joxe moom da lay dolli kon loolu yëpp eh, mu nekk loo xamante ne eh, yu nekk ci eh, aaya bii la incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw dinañu maanaam dañuy dugg ci yeneen aaya yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di leeral maanaam ci di ñëwaat nag ci nit maanaam nit ci boppam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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون